bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiira amma bacd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullahi azza wa jal wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umuuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bidca wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aazani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Mbokk yi nekk ci barab bi ñépp ñu ngi leen di nuyu. Di santaat Boroom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbanikoo ci dellusi waar sunu jotaay bi di waxtaanu fajar ki siq ak yéen. ci jàngalante yéen téere bi jëm ci aljaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin al-qayrawaani rahimahullah ñu taxawaloon ko ngir koor gi yàlla dogal euh, defalaat ñu tawfiq ju fas ci dellusiwaat tey jii dañuy sof fa rek tey mooy sunu jotaayu fanweer ak ñaar te ñu ngi war a tàmbalee ci leeral loo xam ne itam jullit bi da ko war a bàyyi xel mu bokk ci yi nga xam ne xeet wi dañ caa dëppoo ndax uh, fam tàmbalee chaque jour da ngay bàyyi xel loolu wax gi mu waxoon ne fa mimma ajma'at alayhi al ummatu min umuri diyanati war a jàng tey ci yi nga xam ne ci mbiri diine yi la bokk ci cosaani diine yi nga xam ne xeet wi dañ caa dëppoo bokk ci sunna yi ci pas-pas yi nga xam ne ko juyoo boobu dangay tàbbi ci biddaa mooy bi ñu war a jàng mooy gëm ne suñu boroom jalla wa ala am na melakaan wax moo tax mu ne wa anna kalaamahu sifatun min sifaatihi laysa bi maxluqin fa yabiidu wala sifatin li maxluqin fa tabiidu wa anna allaha wa anna allaha azza wa jalla kallama muusa bidaatihi wa asma'ahu kalaamahu laa kalaaman qaama fi ghayrihi loolu lañu war a jàng tey muallif bi rahimahullahu azza wa jalla nee na wa anna kalaamahu maanaam dangaa war a gëm ne lii daa bokk ci li nga xam ne xeet wi dañ caa dëppoo ci mbiri diine bokk ci pas-pas yi nga xam ne ku jiyeg moom dangay tàbbi ci bidaa mooy lan wa anna kalaamahu ay waxam sifatun neena melakaan la min sifaatihi mu bokk ci ay meloom moom suñu boroom jalla wa ala laysa bi maxluqin doonut lu ñu sàkk fa yabiidu ba mi alku wala sifatin de nekku doonut melakaan li maxluqin ñeel lu ñu sàkk fa tabiidu ba mi alku wa anna allaha naka yàlla azza tedd na wa jalla ta màgg na kallama nee na waqante naak Muusa Muusa bi zaatihi ci jëmmam jalla wa ala wa asma'ahu neemata mu dégtal ko kalaamahu ay waxam laa kalaaman du ay wax joo xam ne du wax joo xam ne qaama dafa taxaw fi ghayrihi ci keneen ku dul moom wala ci leneen lu dul moom lii muallif bi da ciy leeral li nga xam ne mooy paspasu ahlu sunnati wal jamaa ci li nga xamee ne moo di moo di waxi suñ borom jalla wa ala mu bokk ci yi nga xamee ne dañ caa dëppoo bokk ci yi nga xamee ne xeet wi dañ caa dëppoo nga xam ne pas-pas la boo xam ne ku jiyoog moom dangay tàbbi ci bidaa dangay tàbbi ci li nga xam ne moo di moo di bidaa loolu mooy lan mooy ithbaatu sifatil kalaami lillahi jalla wa ala mooy fii dafii saxalal melakaan wax ñeel suñ borom jalla wa xam ngeen ne laataa ñuy dugg ci koor gi su fekkee am na kuy topp darsi bu baax a baax am na euh, séddale woon nañ melakaani suñu borom yi jalla waala ala woon nañ ko ci ay ci ay pàcc waxoon nañ ne dafa séddalikoo ñaari xaaj am na lu ñuy tuddee as-sifaat az-zaatiyya am na lu ñuy tuddee as-sifaat al-ma'nawiyya am na lu ñuy tuddee melakaan yoo xam ne melakaanu jëmm la tamay melakaan woo xam ne du masa tàqalikoo suñu boroom jalla wa ala loolu lu sax la yani melakaan yoo xam ne tàqalikoo suñu boroom maanaam melokaani jëmmam lañ lu mel ni dégg lu mel na gis lu mel na kàttan lu mel na nammeel wala kàttan yooyu ay melokaani jëmmam lañ dàqale koog moom euh, melokaani jëmm yooyu nag maanaam dañ koy séddale ko ñaari xaaj am na ñuy tudde sifaat zaatiya maanawiya am na lu ñuy tuddee sifaat zaatiya xabariya ay melokaan yoo xam ne melokaani jëmm la waaye signification la loo xam ne ki mën na caa teg baaraam maanaam lu ñuy dégg la lu ñuy xam la loo xamee ne ay qualité la ay ay maanaa la signification yu nekk ci jëmbi suñu borom lu mel ne dégg lu mel ne gis lu mel ne li nga xam ne moo di kàttan yooyu dafa doon loo xamee ne sifaat zaatiya maanawiya mel na xam-xam am nañu tudde sifaat zaatiya xabariya wala ñu ne ixbaariya am na melakaani jëmmam yoo xam ne xibaar moo ko tegtale maanaam law lam taati al axbaaru fiiha lama asbatnaaha lillahi azza wa jal lama tajarra'naa ala isbaatiha lillahi azza wa jal su fekkoon ay textes ñëwut ci alxuraan ak sunna di ko saxalal yàlla amuñu fit di ko saxalal yooyu ci melakaanu jëmmam lañ koy boole melakaanu jëmm la waaye xabar moo ko moo ko tegtal lu mel ne ndëgg lu mel ne bët ñaari bët lu mel ne ñaari yoxo yooyu laa shakka ci ne yaani alxuraan ak sunna ñoo ko tegtale kenn suñu ko weddi ñaareelu xaaj bi ci melakaanu yàlla yi mooy melakaanu. sifaat as-sifaat al-fi'liyya mooy melakaan yu aju ci wàllu jëf sifaat al-fi'liyya buñ ko waxee mooy yi nga xam ne melakaanu yàlla la waaye dafa aju ci coobareem maanaam bu ko soobee mu coob melakaanoo ko ak nu mu ko soobee ak fu mu ko soobee ak naka la ko soobee ak kañ la ko soob mooy melakaan yu aju ci jëfi yàlla loolu nag ci la wax ji aju wax donte wax nag soo xoolee. mën naa nekk melakaanu jëmmi yàlla mën naa nekk melakaanu jëfi yàlla ndax buñ xoolee cosaanu melakaan wi te mooy wax nekk gim nekk melakaan ci yàlla nga xam ne yàlla musta dañ ci mën a wax su boobaa côté boobu day nekk sifaat zaatiya ndax yàlla musta tële wax jalla wa ala waaye bi ñu xoolee nag wax am gi muy am ak amaat ci moom ngir dafa am yu tax mu war a wax su boobaa loolu dina sifaat fi'liya la lu mel ni wàqante gi bu wàqanteeg Muusa loolu keroog bu ñu wàqanteeg moom la xew kooku melokaanu jëfam la foofu ak wàqante gi mi wàqanteeg nit ñi yawmal qiyaam kon wax ji melokaan la ci melokaan la ci melaw yàlla di melokaanu jëmmam di melokaanu jëfam itam ndax yàlla mustatale wax waaye rek bu bëggee wax day wax fu mu ko bëggee ak nu mu ko bëggee jalla wa ala melakaan la wu yell ci borom dañ koy saxalal yàlla waaye wa nasuunuha ani dhunumil kaadiba kenn du wax ne gémmiñ lay waxe ndax leeru la nu yàlla waxe jalla wa ala kon kenn du ko takiif naan soo saxalalee yàlla wax comme nangam ak nangam moo ci aju déedéet am na yu yàlla saxalal wax te xamuñ ni ñuy waxe xamuñ yan jumtukaay lay waxe kon bëgg a tënk ci ne wax saa su amee jumtukaay wu nu koy wax wu jëmmu jey waxe day am loolu am xel la mais du texte suñ borom jalla wa ala mi ngi leeral ci alquran ci suratu fussilat borom bi nee na wa awha wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifdha déedéet da ko jiitu sax wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqaala lahaa wa lil ardi itiyaa taw'an aw karahan qaalataa ataynaa taa'i'iin yàlla bam sàkkee asamaan suuf da leen a wax ne leen ñëw leen ngeen am mu neex leen ak mu naqar leen ñoom ñaar ñoo wax asamaan ak suuf ne ko nun kay dañuy dikk nekk comme ni nga ko bëggee dañ lay topp waaw asamaan ak suuf la yàlla saxalal ci na ñoom dañuy wax ban jumtukaay la asamaan di waxe ndax daa am gémmiñ ban suuf ban jumtukaay la suuf di waxe ndax daa am gémmiñ kon su fekkee da ngaa bëgg a wax ne wax saa suy am rek nit ki jëmm ji saa suy wax rek day am jumtukaay bi muy waxee wala day am gémmiñ loolu la chaque ci am xel fekkewu ko am fi xel fekkewut lu ni mel suñ borom jalla wa ala ci suratul qaaf ci suratul qaaf nee na yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid bis bi nga xam ne dañuy wax sawara ne ko ndax fees nga moom sawara yàlla nee na wa taqulu sawara mooy wax ne ndax dañ may dolli ban jumtukaay la sawara di waxe te yàlla moo ko saxalal wax kon ci mbindeefam bi am na ci ñu yàlla saxalal wax te xamuñ ban jumtukaay lay waxee fa kayfa billahi azza wa jal kon naka moo suñ borom bu waxee ne moom day wax kenn sañu ko weddi waaye wax gi duñ ko melal day wax yatakallamu idha sha'a wa kayfa sha'a wa haythu sha'a day wax bu ko soobee num ko soobee ak fu mu ko soobe jalla wa ala kalaaman bi jalaalihi jalla wa ala day wax wax wax goo xam ne wax joo xam ne day yell ak jëmmam ji jalla wa ala kenn du ko melal naa nii lay waxee ak naa lay waxee moo tax ku la laaj ne ah hal asbatta bi anna allaha jalla wa ala yatakallam ndax da ngay saxal ci ne yàlla hal anta tusbitu wala hal asbata sax ndax da ngay saxal wala ndax saxal nga ne yàlla day wax nga ne ko naam nusbitu asbatna asbattu saxal naa ne yàlla day wax ida qaal laka tayyib axbirni kayfa yatakallam axbirni kayfa kayfa huwa yaani kalaamuhu aw kayfa hiya sifatu kalaamihi xibaar ma nu yàllay waxe ne ko axbirnii kayfa hiya zaatuhu li anna al-kalaama fi sifaat far'un an al-kalaami fi zaat naam bu la waxee ne kon wax ma nu yàllay waxe nan lay waxe nu mel ne ko leeral ma jëmm ji nu mel rek bis boo ma leeralee jëmm ji nu mel ma leeral la wax ji nu mel moo tax li ngay wax ci jëmm ji wax ko ci yàlla wax ko ci melakaami al qawlu fi sifaatika al-qawli fi zaat ni nga xamee ne yàlla jëmm ji yemut ak jëmmi jëmmi leen te mënoo koo melal kadaalika ay waxam kese la mu jeex tàkk loolu kon régal la boo xam ne ku ko dégg ci buntu al asmaa da ngay noppalu ku ko dégg ci buntu al asmaa wa sifaat da ngay noppalu ci buntu boobu borom bi jalla wa ala nee na afa tatma'uuna an yu'minuu lakum wa qad kaana fariqun minhum yasma'uuna kalaam allah yàlla ko saxal ci alqur'aan alkarim ndax da ngeen xéemem ñu gëm leen te am na ci ab kuréel boo xam ne dégg na kalaam allah waxi yàlla yàlla di wax ne qaala allahu wa qaala allahu yàlla wax kon lu tax duñ ko saxalal yàlla jalla wa ala waaye saxal gi day ànd ak lan isbaatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til dafay saxalal yàlla wax saxal gu ànd ak koo xamee ne nag day ànd ak bañ ko nuróole bul wax ne mukk yatakallamu ka kalaamina day wax comme ni ñuy waxee déedéet day wax comme ni mu yàlla ci jëmmam jalla wa day wax heure ko soobee du jar a bàyyi xel la waaye nag ni nga koy dàqalee ci ne wax ji bokkut ak suñuy wax dàqal gi nag day ànd ak wala ni nga koy seetalee ak yu waxam di niroog suñuy wax seetal googu day ànd ak nag li nga xamee ne si nii mooy bañ koo dàq nag maanaam bul dàq melakaan wi kon yàllaa ko wax borom bi nee na wa in ahadun min al-mushrikiina istajaaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaam Allah kenn ci bokkaalekat yi bu ñëwee dëkkaale ak yow di sàkk pour dëkk yow ne ko may ko loolu dëkkale ak moom ba keroog muy dégg kalaam Allah wax yàlla jalla wa ala loolu yaakaar naa lu leer nañu la kon suñu borom jalla wa day wax wax wax loolu yàlla ko wax kenn mënu ko weddi kenn mënu ko weddi suñu borom jalla wa ala day wax borom bi ne wa ma wa an yukallimahu Allah illa waxya amul benn mbindeef boo xam ne yàlla day waqanteeg moom direct lu dul waxyu yàlla mën naa waqanteeg moom lu dul ci waxyu hmm? aw min wara'i hijab aw yursilu rasula maanaam ku yàlla waqanteeg moom moo xam day wax ak moom eh, loo xam ne sharia benn day waqanteeg moom jox ko waxyu wala waxyu bu koy jox day day waqanteeg moom muy dégg waaye nag du ko mën a gis day am kiiraayu jaar digganteem ak moom yukallimahu llahu la yàlla wax yukallimahu llahu hmm? kon kay suñu borom jalla wa ala kenn mënta weddi ne day wax loolu kenn mënu ko weddi yàllaa ko wax yàllaa ko saxal ci alquraanul karim kon suñu borom jalla wa ala day wax te wax jooju nekkut melakaan maanaam melakaan la ci meloom yi moom suñu borom jalla wa ala comme niñ ko leerale du lu ñu sàkk ba muy jeex wala muy alku du melakaanu lu ñu sàkk yitam ba muy sànku ba muy alku loolu itam lu jar a bàyyi xel la parce que daa am ñu jàpp ne wax ci suñu boroom loolu mindeef la wala iyaazu billah wala ñu wala mu ne sax wala ñu jàpp ne melakaanu mindeef la melakaanu mindeef la wala iyaazu billah ñaari yépp benn baaxu ci alquran du luñu maanaam waxi yàlla du luñu sàkk wax du caagéene la moo tax ñoo ñi jàpp ne bu ñu saxalalee yàlla wax loolu la muy tekki mooy day mel ne kon yàlla jiitu gim jiitu day limu day limoo ko limuwaat wala day mel ay melakaanam daa ta te melakaanam bu limoo rek kon day mel ne jëmm ji daal limu loolu musiba féetew ko kaw bu ñu waxee ne suñu borom jalla wa ala dafay wax kon day mel ne borom bi wax wala jëmm rek moo nekkoon ci moom ginnaaw bi melakaan wax ñëw kon loolu dafa limu ginnaaw bi dégg ñëw kon loolu daa limu kon day mel ne kon loolu la muy tekki mooy suñu borom melakaan yi nekk ci moom nekkutoon loo xam ne daf koo masa melakaanoo ndax bu ne day wax kon day mel ne am na bu xasee am loolu kon ma ngay door a am kon daa sosu buñ jàppee ba ci demee ba ci yàgg mu dégg kon si dégg ma ngay doora am bu ba ci yàgg la mu gis gis gi day door am loolu xëy na soxee lu wér. ñi nga xamee ne jëmm ja amul fenn fu mu tàmbalee amul fenn fu mu yem dafa mas a nekk kadhalika ay melakaanam noonu la mel te it jekki-jekki wax wala am lu wax am lu xew nga wax loolu tekkiwut ci ne loolu keroog lay door a sosu parce que mbir mu tàmbali bokkut ak mbir muy door a sosu lu jar a bàyyi xel wala loo xam ne dañ koo sàkk ndax même bu amul même bu yàlla waxutoon maanaam téerewut wax kàttan mi ngi ci moom ñu tuddee yaani euh, al quwwatu بالفعل يعني بالفعل وبالقوة اتصاfu shay quwwatan wa fi'lan maanaam suñu borom jalla wa ala même su fekkoon waxut maanaam fi mu ne nii bu fekkoon waxut yatakallamu bi quwwa maanaam am na kàttanu wax waaye bu demee bay wax danaan yatakallamu bil fi'li te loolu la shakk ci ne mbindeef yëpp mën nañ koo mën nañ koo seede mbindeef yëpp nag loolu réalité la maanaam tey su fekkoon damaa wax ci ñiy jàng nii ne leen kooku day yatakallamu yéen yéen ñi jàng nii kenn ku nekk amu ci kenn ku ci wax waaye ndax da ngaa télé wax amu ci kenn ku ci télé wax kenn ku nekk mën ngaa wax kon yow waxoo waaye yow am nga kàttanu wax même waxoo même bu fekkee waxoo yow am nga kàttanu wax waaye kañ la ñuy wax ne yaa ngi wax mooy su da nga koy def booy def booy def wax ji nañu la ha ha huwa al-aan yatakallam bil fi'l kon suñu borom jalla wa ala même su fekkoon waxutoon dafa mën a wax kon bu waxee kenn du wax ne mukk daa wax dañ koo sàkk ci moom wala. wax day door a sos ci moom kon loolu la muy tekki mooy melakaan yi euh, jëmm ji ñoo ko ci jiit loo xayru saxiix xayru saxiix bàyyi xel nit bu nee ceel sax melekaan yi nekk ci moom mi ngi ci moom waxumala ak waxumala ak suñu borom jalla waala loolu xayru saxiix loolu kon dana ko gën a leeral sax bu demee ba ci kanam lii muy wax nii naan du du mbindeef moo xamee ne si nii maanaam euh, moo tax ak seeguñ ca moo loolu dana ko leeral. Euh, acha mu'tazila yi ñoo jàpp ne wax mindeef la wax mindeef la kon yàlla bu ne day wax kon la muy ki mooy buñ ne yor na melakaanu wax dañ koy melal loo xam ne melakaanu lu sosu la ndax lu ñoom loolu lañ ci xam mindeef rek kay wax moo tax ñu jàpp ne sax alquran wal iyaazu billah moo tax jàpp ne alquran ci ñëw alquran du wax yàlla parce que mindeef la mindeef rek kay mën wax ndax wax mu ay jumtukaay dong ci lay mën a nekkee te kon gis nga niñ ko leerale yu baree bari ci yàlla wax du ay mbir yoo xamee ne si nii yàlla mi ngi leen askanale wax te loola te yooyee xamuñ yeen jumtukaay la ñuy waxee kon loolu lu jar a bàyyi xel la nee na du melakaanu lu ñu sàkk itam ba muy sànku moom alxuraan waxi yàlla du lu ñu sàkk waaye du melakaan lu ñu sàkk ndax suñ borom jalla wa ala moom du ku ñu sàkk ba ay melakaanam nekk lu ñuy sàkk lu jar a bàyyi xel ginnaaw moom du ku ñu sàkk kon ay melakaanam mënta nekk lu ñu sàkk moo tax ñu naan la li ngay wax ci jëmm ji yàlla wax ko ci melakaan yàlla jalla wa ala jëmm ji ndax ñeme ngaa wax ne dañ koo sàkk xel xalaatu melakaan yi ni noonu te ci doomu aadama yi ndax ku ciy ñëw say melakaan maanaam doomu aadama yi ku ciy ñëw ku ciy ñëw ku ciy ku ciy juddu. ndax say melokaan day bàyyi ba ca mu door a am mas ngeen a gis nit koo xam ne dañ koo sàkk dafa judd ñu toog ba ci yàgg mu door a door a mën a wax ñu toog ba ci yàgg mu door a mën a dégg ñu ba ci yàgg mu door a mën a gis nga xam ne bi muy ñëw daal gimiñ gimiñ amu ko daa jékki-jékki rek gimiñ door a ñëw mu door a mën a wax nit ki noonu nopp itam amu ko gimiñ gi dañoo bàyyi ba gimiñ gi ñëw nopp yi door a ñëw mu door a mën a dégg bët yi dem amu ko woon dañoo bàyyi ba nopp am bët yi door a ñëw mu door a mën a déedéet bu ñu ñëw lépp laataa muy judd sax melakaan yooyu day nekk ci moom foofu kon ginnaaw mbindeef rek seeni melakaan bu ñuy ñëw ñooy ànd kon fa kayfa billahi jalla wa ala lu tax nga bëgg a sa séparer diggante jëmmi yàlla ak i melakaanam nit ki buy judd di commencer di yuuxu am di dégg di gis def lépp kon yooyu ay xel la yoo xamee ne ay ay ay ay mbir la yoo xamee ne ñi ñuy tuddee waa philosophie ñoo ko indi ci lislaam yoo xam ne xayru saxiix du lu wér ni nga xamee ne jëmm ji amu ci lenn lu ñu sàkk kadaalika melakaan yi amu ci lenn lu ñu sàkk ni nga xam ne jëmm ji daa wéet ca daa wéet jëmm ji daa wéet lenn lu mel ne moom amut kadaalika melakaan yi lenn lu mel ne moom amut ni nga xamee ne jëmm ji amul nawle kadaalika ay melakaanam amul nawle ni nga xamee ne jëmm ji danga koy saxal te xam nga ne melakaanu doomu aadama am na jëmm waaye xam nga ne jëmmi yàlla ak jëmmi mbindeef xam amuñu mbokkuñu kadhalika melekaan yi da koy saxal donte turam tur wu mel noonu doomu aadama mën na koo yor tur wu melakaan woowu waaye xam nga ne mook doomu aadama mook yàlla bokkuñu ko nii boo ko defee rek da ngay am jàmm waaw kon du melakaanu mbindeef bay alku maanaam du melakaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxi yàlla yàlla di nekk ci moom mu nekk ay waxam du melakaanu yonent bi alayhi salaatu wasallam du melakaanu Jibril parce que dafa am ñu jàpp ne suñ borom jalla wa ala xalaas yaani waxam ja yàgg na benn yoon la ma sa wax léegi jeex na kenn xamul lu mu doon moo tax ñu wax ne alquran waxi du waxi yàlla fan lañ ko teg mooy suñ borom jalla wa ala wax du bàyyi ko ci moom di tuxu di dem ci keneen lii may wax nii ash'ari yi moom lañ gëm lii ma la wax nii ash'ari yi rawatina ñu mujj ñi loolu lañ gëm. baree bari ci ñoom loolu lañ jum danañ wax wax yàlla ja ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci jaaree ci Jibril du wax joo xam ne dafa toxu jóge ci yàlla dem ci Jibril waaye wax la joo xam ne waxu xamal la wax yoo wax yu wax yu jooju yàlla da ko xamal Jibril dafa am fu mu taxaw rek yàlla sànni ko ci xel mi wala sànni ko mu xam ko waaye du loo xamee ne dafa toxu ah gi daa da sànni ci moom kon la muy daa toxu maanaam noo leen ko mën a jàppee ko mën a jàppee ak tuxu la moom nee na ñu ne Jibril moo ko composé ci baati boppam wàcce ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax sax dañoo tanaqud foofu ndax ñenn ñi dañ naan wax yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi wax di wax Jibril la haaza tahakkum qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin fan lañ jëlee loolu fan lañ ko jëlee moo tax al ashaa'ira gëm ne al qur'aan ji ñuy jàng ay kàddooki dama ànd ak ay baat ak xaraf dañoo gëm ne di wax yàlla loolu jàpp parce que dañoo jàpp ne loolu danaa ci gën a leeral bu suba ak jàmm dañoo jàpp ne wax ñaari xaaj la am na wax joo xam ne mooy ñi nekk ci jëmmi jëmmu ji nekk ci biiram ne loolu dëggantaan mooy wax waaye li muy génn ci kàddu yu làmmiñ ci làmmiñam loolu dafay yaani dafay interpréter wala dafay tekki rek la nekk ci jëmmu ji waaye loolu loolu làmmiñ wi di prononcé nee na loolu loolu du wax loolu dafay fiiri wax rek moo tax al-Kullaabi di wax ne ibaara wala xikaaya an an kalaamillah dafay nettali wax yàlla rek ñeen al di wax ne dafay fiiri wax yàlla moom alquran waaye ñi nekkul jëmm yàlla ja te loolu kat tegtale wuñ ko ci alquran tegtale wuñ ko ci sunna ci a bayti boo xamee ne si ñenn ñu rek dañuy wax ne dañuy tegtaloo ci alquran al karim waaye dëgg dëgg dëgg nga wax ni wax du loo xamee ne ci mooy li nit ki génne ci aw làmmiñam waaye mooy loo xamee ne lu nekk ci biir la mooy la yaduuru fil xaladi mooy luy luy wëndeelu ci sa ci yow ci sa bopp ci sa jëmm nga xamee ne yow sax doo ko wax waaye lu nekk ci biir lay doon rek loolu kenn xamul mooy la nee loolu mooy wax loolu dëgg nit ki su fekkee day wax lu nekk ci biiram loola waxi boppam la. waaye li li ñuy tuddee wax dëgg dëgg dëgg bala ma mën a am faaw mu génnee ci aw làmmiñ loolu moom mooy lu wér te borom bi ne wa yaquluuna fi anfusihim lawlaa yu'adhibuna allahu bimaa naqul fi anfusihim la yàlla wax xasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bi'sa al-masiir wa yaquluuna bi afwaahihim maa laysa fi quluubihim hmm? ñoo wax ci seen bopp te loolu ñuy wax yàlla dégg na ko lu tere yàlla mbugal ñu julli ñi wax borom bi neen wa yaquluuna fi anfusihim law laa yu'adhibuna allahu bima naqul wa yaquluuna bi afwahihim dañuy wax ci seeni làmmiñ yi kon loolu ñu bàyyi xel la kon wax mooy lay génne ca làmmiñ ba bayit boobu nga xam ne danaa ci ñëw subaak jubaak jàmm inna al kalaama la fi al fuaadi wa innama ju'ila al lisaanu ala al fuaadi dalil hada ghayru sahih hada ghayru sahih bu loo xam ne lu wér la kon alxuraan waxi yàlla dëggantaan la baadi ak xarafi in inna alladi fi lmasaaxifi musbatun bi anaali bi anaamil al-ashyaaxi wash rabbi aayuhu wa xuruufuhu wa midaaduna wa raqu maxluuqaani kon loxo yi koy bind ak baat yi koy jàng daaj yi ak bët yi koy xool ak xol bi ak nopp yi koy dégg ak xol bi koy wattu yooyu lañ yooyu lañ lañ sàkk amma baat yi ngay jàng ak xaraf yeeg maana yi kenn sàkku ko moo tax cheikhul islam ibnu taymiyya rahimahullah di joxe boo foofu régal bu am solo nee na alxuraan kaddu yi ak xaraf yi ak maana yi mi ngi mel ne jëmmi doomu aadama munoo wax ne yaram wi rek mooy doomu aadama munoo wax ne ruux gi rek mooy doomu aadama waaye danga leen di boole mu mën a nekk doomu aadama kenn du wax ne jëmm ni jëmmu nit yaram wi rek mooy nit mooy nit ka te bàyyi mën a wax ne ruu gi rek mooy nit ki tabaay ruu tabaay yaram ba su fa ruu ga nekkut ab néew lay doon bu fa yaram ba nekkagut nekkatu nit nekkagut nit kadhalika loolu mooy alquran mën a wax ne maani yi dong signification yi dong mooy baat ya mën a wax ne baat yi kese mooy alquran bàyyi maanaa beneen bi mooy ay maanaa nu muy nekkee te ay baat amut sax lay lay wax nag signification nu muy amee te ay baat amut loolu xëy xëyru saxiix kon dangay boole ne baat yi ak xaraf yi ak maanaa yi mu door a nekk alquranul karim kon loolu mbokk jullit yi lu jar bàyyi xel réegal la yoo xam ne ku ko jàng ci buntu al asma wa sifaat danga mën a noppaliku bu baax a baax kon alquran nekkul loo xamee ne melakaanu lu ñu sàkk la ba muy alku yàlla wa anna allaha kalla wa anna allaha azza wa jalla kallama Musa bi zaatihi loolu ci ñëw gën cee suñ boroom moo wax dalay saxalal dalay indil exemplaire yi wane ne daa bokk ci melo yàlla wax te bokk na ci li koy wane mooy wàqante gi mu wàqanteeg Musa ci jëmmam moom yàlla waaw yàlla moo wàqanteeg Musa dégtal ay waxam Musa Musa dégg ko su fekkoon Musa déggul wax yàlla kon lan moo tax muy tontu ba ko yàlla laajee hmm? lu tax lu tax lu tax yàlla moo wàqanteeg Musa donte al-Jahmiyya ak Mu'tazila ñi nga am ñu ngi koy firé yoo xam ne kenn xamut fan lañ ko jëlee insha allah danaa ci ñëw suba ak jàmm waxtu bi dañoo dab kon yàlla moo dégtal Muusa ay waxam du wax joo xamee ne dafa dafa nekk feneen yàlla da koo def feneen wax joo xamee ne ci feneen la amee fu bokkut ak ci leneen la amee lu bokkut yàlla comme ni ko al-Mu'tazila di waxee nee na yàlla la wàqanteeg Muusa mooy wax ja yàlla bind ca garab ga mais du yàlla moo wàqanteeg Muusa loolu ghayr sahih ghayru sahih bu subaak jàmm dina gën a leer insha allah kon euh, yàlla ñu yàlla musal ci buur boo xamee ne du wax du wax dara ak waxi yàlla ni neexe ah te loolu leer nañ nañ ci waxi Muusa nga taxaw fii ne yàlla du wax loolu musiba féete ko kaw nañ ci yàlla musal ghayru sahih mbokk yi foofu la ñu yem bu subaak jàmm insha allah ñu continuer ak yéen ay régal yu mënta ñàkk rek ci buntu bi ñu ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in